Euh, déglul li nga xam ne moom la ci Cheikh Ahmad Shakir daal di wax ci um, Umdatu Tafsir Umdatu Tafsir boo bu an al-Hafiz Ibn Kathir di muxtasar la dafa tënk moom Cheikh Ahmad Shakir bari na lañ ko fiy tudd <coughs> moom ni def liggéey bu rafet boobu ci musnadu imaamu Ahmad dinañ gis yu bari fii ñu naan wa saxaxahu Cheikh Ahmad Shakir Ahmad Shakir wala qaala sanaduhu saxiix ak yooyu ndax dafa bu am solo ci musnadu imaam Ahmad dafa tamit rahmatullah alayhima umdatu <coughs> tafsiru Ibn Kathir bi tafsiru Qur'aanul Azim da daal di koy résumé tudde ko umdatu tafsir muy muxtasaru tafsir Ibn Kathir bi ñëwee ci aaya bi ci suuratu Ali Imran al Cheikh Ahmed Shakir mu ne rahmatullah alayhi Égypte la dëkkoon yàggu ah yàggul noonu moom yàggul xaw nañoo nekk ay contemporain ndax année soixante-dix yi yooyu mu ngi doon dund année soixante yi soixante-dix mu ngi doon dund moom al Cheikh Ahmed Shakir bi rahmatullah alayhi <coughs> def na nag ay liggéey yu am solo ci ilmul xadiis ak yooyu ak <coughs> yii mu ne wa hadhihi al aaya après da ko da ko résumé après def ci tamit ay annotation <coughs> ci tafsiru imam ibn kathir bi rahmatullah alayhi mu ne wa hadhihi al aaya wa shaawirhum fi l amr wal aayati al uxra wa amruhum shura baynahum ittaxadahum allaacibuuna biddiini fi hada al asr min al ulamaai wa gayrihim iddatuhum iddatuhum fi tadlil bi ta'wil li yuwaati'u sun' al-ifranji fi manhaj an-nizaam ad-dusturi alladhi yaz'umuuna walladhi yakhda'uuna an-naasa bi tasmiyatihi an-nizaam ad-dimuqraati fastana'a haa'ulaa'i al-laa'ibuuna shi'aaran min haatayni al-aayatayni yakhda'uuna bihi ash-shu'uub al-islaamiyya aw al-muntasiba lil-islaam yaquluuna kalimatu xaq yaquluuna kalimata xaqin yuraadu yuraadu biha baatil yaquluuna al islaamu ya'muru bish-shuuraa wa naxwu zaalika min al alfaaz ilaa aaxiri maa qaal ash-shaykh Ahmad Shaakir rahmatullahi alayhi kon ash-shaykh Ahmad Shaakir rahmatullahi alayhi mu ne ah gis nga ñaari aaya yi wa shawiruhum fil amri ak wa amruhum shura baynahum ñaar yooyu bon tudd nañ leen fi sànq xaw cee taxaw firi nañ ko mu ne gis nga ñaari aaya yii nii nii nii nii nii nii mu ne ittaxadaha al-laa'ibuuna bid-diin mu ne jàppe na ko da ko jàppe al-laa'ibuuna ñi nga xam ne dañuy fowe bi diini ci suñu diin diine yi l'islam lañuy fowe fii hada al asr ci suñu dund gi ci suñu jamono ji oh ittaxadahum al-laa'ibuuna bid-diin gis nga gaa yi nga xam ne ñooy fontoo di fowi diine ji ci suñu <coughs> fii hada al asr <coughs> wax naa lay con presque mën nañ lay moom moom yàggul <coughs> alhamdulillah mu ne dañoo jàppe gis nga ñaari aay ñoom dañ koo jàppe moom lañ téye na ci may foo leen dégg ñu naan wa shawirhum fil am xam nga ñoon ñooy ña <laughs> mu ne min al ulama wa ghayrihim ci boroom xam-xam yeeg ñeneen ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañu mais dañuy foowe diine yi yaa subhaanallah loolu moom yàlla ñu ci yàlla musal ndax loolu am nañu na mooy ne duñ ne képp koo xam ne lu muy wax du noonu rek du boroom xam-xam non man na nekk boroom xam-xam quand mais quand mu nekk boroom xam-xamu suu aalimu suu loolu am na boroom xam-xamu euh, euh, euh, lu bon nga xam ne gaa yi <coughs> yàlla na nag bu mu bokk ci ñu ëpp xam-xam ci foofu ci dëkk boobu wala gox boobu wala réew moomu ba pare mu nekk caaxaankat gaa yi lu ñu bëgg daganal ci moom la ñuy ñëw waaye nag buur yàlla sax dina def ne foofu mu ne am na ñoo xam ne ñoo ko fay dinañ mën a tontu feeñal caaxaanam yi muy wax waaye nag malheureusement ñu mel noonu dañuy siiw ndax ñoom la ñuy jox médias yi ñoom lañuy invité ci plateau yi ñooy boroom micro yi ñooy boroom émission yi sax léeg-léeg nga xam ne waxi caaxaan yépp ci ñoom ñu ko jël nga koy dégg muy lu tumuranke nan la ko nit mën a waxe te muy boroom xam-xam mu ne nag gis nga ñaari aaya yii wa shawirum fil amru consulté leen ci mbir yi wa amruhum shura baynahum seen mbir ñoom consultation ñooñu di fokkat yooyu caaxaankat yooyu di fowe diine ci suñu jamono bokk ci boroom xam-xam yeeg wa ghayrihim ak ñoo xam ne du ñuy boroom xam-xam ñoom ay nisfu aalim la te nisfu aalim laysa bi aalim koo xam ne day xam-xam lu ab demi moitié boroom xam-xam lay lay moom di jaay ne mooy doxinam yëpp day doxe di waxe loo xam ne day tax nit ñi jàppe ko boroom xam-xam mais réellement nokku ko xamul dara moo xam ab orientaliste la tudd di jaay ne moom moom mën na philosophie ci mbir il a fait des études ay yu koy may muy wax ci diine ji lu ñëw rek ñu daldi le fait religieux mu ne ci naan da ciy traité ko wax foog ne loolu mooy diine mu nañ gis ni gaa yooyu yépp jàppe nañu ñaari aaya yi te ñoom nag li ëpp ci ñoom gis nga li leen sànk li tax ñu ñu mel noonu mooy fi tadlil bi ta'wil dañoo sànku di jéem a interpréter di jéem a tekkee ka interpréter comme ñoom ni ñu ko déggee ñaari aaya yi lan moo tax ñu koy def <coughs> lan moo tax ñuy def loolu di ko interpréter ni mu leen neex mu ne li yuwaati u sun'a al ifranji fi manhaj an nizaam ad dusturi alladhi yazamuna ngir ñu dëppoo jël aaya yi di leen mooñ da ngay gis ay nit ñuy def noonu jàpp aaya yi di leen lem di leen xëcc di leen caawi di leen lem ba mu fexe dëppoo lan sun'a al ifranji li nga xam ne moom la occidentaux yi daal di def ci li nga xam ne mooy ni ñuy doxalee la leur constitution te ne loolu àddina bi moo war a dox ndax loolu moo jóge ci les lumières muy manhaju tëralul an nizaamu dusturi constitution yi alladi bi nga xam ne yazamunahu moom lañu gëm a yaa yéey li ko wax fu ne walladi ak mooy foofu boobu nga xam ne mooy système démocratique bi nga xam ne yaxda'una an-naasa bi yi an-nizaamu dimuqraati moom la ñuy wore nit ñi yaxda'una bihi shu'ub yaxda'una an-naasa di ci tromper nit ñi ñoom occidentaux yi bi tasmiyatihi tudde ko an-nizaamu dimuqraati lii mooy le système démocratique léegi nag ngir dëppoo ak système démocratique boobu <coughs> occidentaux yi al ifranji <coughs> c'est que terme boo xam ne <coughs> terme euh, temps croisade ya dañ ko doon lu bari mooy occidentaux yi doon jógee fii doon dem di ne dañuy nangu ci Jérusalem ci Moyen Âge euh, yooyu jénne fa l'islam mooy xeexu Seydina Salahuddin al Ayyubi yeeg yooyu euh, ñoom sultan Muhammad ñooñoo gaa yooyu nga xamante ni nii day saan mooy yooyu noonu <coughs> non loolu boo koy jàng seeram day daw sax bon xam naa ñun xamuñ ci lu bari xamuñ ci lu bari lu dul les croisades yi ñu tubaab yi di wane mooy loolu la jamono jooju noonu lañ doon utiliser baat bi al ifranj lépp boobu mooy pas les rek mais mooy les occidentaux yi nga xam ne tubaab yi nga xam ne dañu jóge seen dëkk yi doon ñëw foofu ngir ubbi Jérusalem nangu ko jëli ko ci loxoy jullit ñi léegi rek mais bii bu ne al ifrad bi mooy occidentaux yi <coughs> mu ne ngir dëppook seen jëf jooju ñu jëf ci wàllu constitution dal di koy créer di ci naxe ñi ci àddina bi di ko woowe am nizaamu démocrate yi mooy le système démocratique mu ne nag fastanaa haula illaaibuna shi'aran min hatayni al ayatayni yaxda'una bihi shu'ub al islamiyya aw muntasiba lil islaam yaquluuna kalimata haqqin yuraadu biha baatil yaquluuna al islaamu ya'muru bish-shuuraa wa nahwu min al mu ne nag gis nga nag bi tubaab yi amee loolu te loolu bon jarul li taaw yi lim ne dañ ci naxe yeneen peuple yi dul ñoom ñoom tubaab loolu leer na ndax Hamas dafa gañ ay élection ci yoon xoolal élection yi ba ko Hamas gagné mais ba léegi nii élection amaatut ñu nangu pouvoir bi ci ñoom ndax lan te pourtant ñoo d'accordoon ne comme que gars yi nañ def ay élection nii ñu def élection Hamas gagné législative yi ñu dem ba ci biir nangu mbir yi ndax arrangé nangu li nga xamante ne nii mooy pouvoir bi ci loxoy Hamas bàyyi ko. ki ñu ko bàyyee boo ba bi mbir yi di gën a empiré wu ndax la mais arrangé wu leen yow yaa doon woote système démocratique la majorité nañ ko voté majorité bi tànn na ngeen ne kim tànn arrangé wu ñu ne nañ ko fi jële mais loolu moom exemple yi dañoo baree baree bari Égypte Morsi mais Morsi Mohamed Morsi dañ koo fal bi c'est la c'était ñoom ñoo ko waxal seen bopp c'était la première fois un président égyptien élu démocratiquement comme ñoom niñ koy waxe muy Mohamed Morsi mais arrangé wu leen ñu daal di bule Morsi jële ko fa ndax lan arrangé wu leen looloo tax mu ne yaxda'una an-nas ci lañuy tromper nit ñi bi tasmiyati nizaamu démocratique di ko woowee naan le système démocratique voilà loolu du jeex ñu daal di koy jël teg see yow président nan lañ koy destituer parce que que lan ñu naan lim ñu digoon économie bi doxul mais lan la économie bi doxe mais temps Morsi moo tere woon jamono jii ñu nekk ak sii sii mais temps Morsi tere woon ni laajal égyptien ci wàllu sécurité ci wàllu économique même bu dee metti woon na ndax comme que xam nañ ni régime bii moom ñii ay ay ay ay comme niñ koy wax ñoom ay islamiste lañ waa frère musulman yi man ni ñuy def mais pays yépp tëjal leen seeni bunt tourisme bi doxal foofu dara doxatul dara mais loo bëgg mbir mi yow bu doon lool la dinañ dinañ destituer président ndax ci loo xam ne kat yow bi ñu ko falee matul deux ans matul deux ans nañ ko fi jële ndax ñëwagul sax un tiers un tiers durée mandaam defagu nañ ko fi jële ndax lan lim ñu waxoon defu mais bu doon loolu kon Hollande dàq nañ ko bu yàgg France bu loolu lool mais François Hollande depuis kañ la ne woon day day daaneel day day inverser courbe du du chômage mais de mois bi génn la ëpp chômage bi dafa gën yokk gars yi les spécialistes keroog am na ñu ma ci dégg ñu ne ci rajo bi sawaay de gis nga bu ñu créé woon ay emploi ñaata emploi fii ba mandat Hollande bi jeex du ñu yem du ñu agsiwaat mënuñoo agsi waat nombre de chômage bi nga xam ne ci la bi ñuy jël nguur gi ci la toloon manu la créer emploi ba ba ba dabaat loolu mais est-ce que dañ ne waa léegi kon nañ fi jële Hollande acca nañ leen def benn kii euh, euh, mutinerie jële ko fi ndax lim ñu waxoon defu ko te loolu la wala loolu ci loolu lañ ko fale mooy chômage bi chômage bi est-ce que kenn lañ kenn lañ destitué ndax lool ñaata président ñoo fi ñëw kan moo fi def bilan positif bari na mais fii ci Occident doo gis ñu destitué et ab président ndax lool président bi gën a nul am na ñoo xam ne jàpp nañ ne Hollande président bi gën a nul mais est ñoom ñooñu ñooñu ñooñu boo leen ne woon léegi nañ ko destitué dañ naan ah non loolu nag moom du ñu ko def mais pourquoi ñoom nanguwuñ ko ci dëkk yi seen dëkk yi mais. bu dee ci biti ñu nangu ko naan manuñ ci dara bañ cee man dara móor si kan moo ko jàppale ak léegi nga xam ne ñépp ko d'accord di ko invité di ko jaay ay rafaal ak ay bomb ay arme ak lu nekk kan la moo tax moom mu naan gis nga nizaamu démocratie boobu moom lañuy naxe nit ñi mu ne nag fastanaa haula tubaab yi ak biñ defee lool gis nga man Ahmad Shakir Cheikh Ahmad Shakir rahmatullah alayhi ñi ma la doon wax ci boroom xam-xam yooyu nga xam ne dañuy fowe li nga xamante ne diine ji lan lañ def ñoom ñoom ñu jële aaya yooyu ñu daal koy jàppe shi'ar def ko symbole jël aaya yooyu def ko symbole wa shaawiroom fil am ak wa amroom shura baynahum <coughs> yoo xam ne ñoom ñooñu di boroom xam-xam yooyu ak ñooñ ne xam nañ ci diine dara fuñ gisee ñu naan ndax oustaz di wax na ko wala ñooñ les oustaz poli ñoo xam ne ay politiciens lañu seen intérêt wala intérêt yi fi ñu bokk rek lañuy dox mu ne ñu daal di koy jàppe shi'aran ab symbole boo xam ne ñu ngi ko jële ci ñaari aaya yi yaxta'una bi shu'ub al islamiyya ñoom ñu jëlal relais pays occidentaux yi ci seen dëkk yi ñoom nekk ci dëkk yi nga xam ne dëkku jullit yi ñoo fa ëpp wala dëkk la yoo xam ne dañ daan lii dëkku lislaam la wax naa dëkku lislaam nekkul ne réewum lislaam du rek réew moo xam ne charia lañ fay doxal déedéet réew moo xam ne jullit ñi comme ay suñu réew yi doxaluñ sharia mais réewu lislaam lañu mu ne ñu ciy naxi réew yu mel noonu lan lay leen di wax ak peuple yi nga xam ne même bu dee newuñ ci dëkku lislaam yi nekk ci pays yéeféer yi ñu naan leen mooy ash-shu'ubul islamiyya les peuples islamiques naan leen euh, wax joo xam ne li ñuy wax kalimatu xaq baat bi ñuy wax dëgg la mais nag seen intention bi ñu lal ci biir liñ ci jublu caaxaan la te neen la yaquluuna ñu naan gaa yooyu peuple yooyu al islaamu ya'muru bi shura l'islam moo digale la démocratie moo digale consultation wa nahwa dhalika min al alfaaz al islaamu ya'muru mooy digle bi shura shura xam nga loolu dëgg la mais nag liñ ci jublu après looloo baaxul wa nahwu dhalika min al alfaaz ak mel ni léegi man wa nahwu dhalika maa ci yokk mooy gis nañ ko ñu naan euh, shura mooy démocratie yaa subhaanallah képp ko wax loolu kazzab la mooy li mu wax du dëgg shura du démocratie Euh, naa bàyyi imaam Ahmad Shakir euh, Cheikh Ahmad Shakir après mu wax ñan la nga xam ne ñooñ la ñuy consulter xam nga sànq wax naa imaam Ibn al-Jawzi wax na la ko ci Zadul Masir nee na la yu ñi ñu soxla ci ñu ñi ñu jublu ci ñoom mooy ahlal fadli manhum wa tajriba mooy ñi nga xam ne ñooy boroom gëneel yi boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne dañoo am expérience ci liñ leen di laaj ñooñu lañuy ci domaine bu ne. ci sujet bu taxaw du les mêmes du les mêmes personnes rek lañ ci obligatoirement ñoom la ñuy laaj bu ñuy wax ci wàllu affaire nucléaire ci loo xam ne affaire technique la ñi jàng lool te xam ko ñooñ la ñuy consulter waaw du ne forcément ki xam diine par force moom da ciy wax bu dee ne xamu xamul ci mbir yooyu dara waaye bu dee xam na ci. kooku dañ ko kuy laajaale en même temps mooy nga dégg ñu naan la ay lislaam shura mooy démocratie du dëgg wa amruhum shura baynahum mooy seen mbir entre ñoom c'est la mooy dox seen diggante du dëgg de ku la wax lool kàccikat la euh, imaam al Cheikh Ahmed Shakir ne léegi di tontu wax jooju ñuy wax seen symbole boobu al islaamu ya'muru bi shura di ci naxe peuple islamique yi ak réewu jullit ñi ñoom ñooñu nga xam ne nee nañu te ñi ëpp mooy ay naafiq lañu ay naafiq kibaar lañuy doon li ci ëpp ñenn ñi moom ñoom dañoo yeewuwul du ñu naafiq sax mais dañoo yeewuwul ñuy jaar seen kaw politiciens yi ak yooyu ak organisme internationaux yi ay UNICEF ak yooyu di jaar ci ñoom di leen di leen utilise ngir xeex yenn yoo xam ne moom la lislaam bëgg ci réewu jullit yi ñoom ñu koy doxal jaar ci ñoom ndax xam nañ ni ñi ñooy échelle yi ndax dañ naan ñooy ñi fi xam ñooy ñi jàng ñoo xam diine ñu jaar ci ñoom ngir tromper nit ñi ñoom nag seen intention sax mën naa baax waaye da seenu ñàkk yeewu tax ñu jaar seen kaw liggéey loo leen bosoñ mu bon bi léegi nag Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah di tontu ñoon ne wa haqqan inna al islaama ya bi shura ne dëgg-dëgg wax nañ dëgg mooy lim la ne baatu dëgg la xam nga nit du tout le temps li muy wax muy dëgg rek loolu la jublu loolu loolu mbubb la masque bu muy def ba nit ñi buñ ko gisee duñ am ci moom tiitaa nge ne ah waa kan wax na dëgg mais la mu lal ci suuf la muy waajal ci suuf di ko tëral wallahi boo ko xamoon cor bopp bi ngay def ci saasi mu ne wa xaqan dëgg la dëgg-dëgg al islaamu ya'muru bi shura l'islam day digle ay shura ya'muru biha al waaye laaj bi mooy ban façon consultation ban façon gisee sottante xalaat la l'islam digle ban ban façon nañ tontu ci lool mu ne inna allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa idaa azamta fa tawakkal allah mu ne buur yàlla subhaanahu wa taala dafa wax yonentam bi ndawam bi yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam wa shaawirhum fil amr consulteel waxtaanal ak sa saxaaba yi ci mbir mu ne fa idaa azamta boo jëlee décision nag ne lii ngay def nag ginnaaw bi leen consulter fa tawakkal allah wàkkeerul ci yàlla bul wàkkeerlu ci benn avi buñ la jox waaye wàkkeerlul ci buur yàlla mu ne wa maanaal aaya waadihun sarih li aaya bi di tekki moom dafa leer laajul benn commentaire dafa leer laa ilaa tafsir soxlawul ñu koy tamanteer di ci wax di ci di ko leeral leer na wala yaxtamilu tawil aaya bi leer na leer goo xam ne yenuwul commentaire fa huwa amrun lir rasuli sallallahu alayhi wa sallam thumma liman yakunu waliyal amri min ba'di an yasta'rida aara'a ashaabihi alladhina yaraahum mawdi'a ar-ra'yi alladhi hum ulul ahlaami wan-nuhaa fil masaa'ili allati takuunu takuunu mawdi'a tabaadulin li aaraa' wa mawdi' al-ijtihaad fi at-tatbiiq mu ne dafa leer soxlawul commentaire mooy ne aaya bi suñu boroom da cee diggal yonentam bi alayhi salaatu ak ñi nga xam ne ñooy yor mbiru jullit ñi ginnaawam di ñëw xulafaa yeeg ak ba léegi suñu président yi ñoom ñépp an yastaarida aara ashaabihi alladhiina yaraahu mawdi'a ar-ra'y kamuy demander xalaatu ñi nga xam ne ñooy ñi ko ñi ñi nga xam ne ñooy ay àndandoo bu dee ñun du parti politique ndax parti politique ak c'est écorné gars yi li nga bëgg rek yow le chef lañ lay wax en général déedéet mooy dëkk bi réew mi an yastanrida ara ashaabi yow ñi nga xam ne ñoom xam nga ne ñii say nawle lañ am nañ leen compétences nga leen di laaj seen xalaat ci mbir yi mais ci yan mbir mais ñan lay laaj sax ñooñu ñooy ñan moo tax ma ne la du parti politique fii laa bokk sama maison sama sama parti politique sama famille politique ñoom laay laaj déedéet alladhina yarahum mawdi'a ra'i ñi nga xam ne xam na ne ñii compétent nañu alladhi hum ulul ahlaami wan nuha ñooñu ñooy ñi ñaan ulul ahlaami boroom xel yu leer yi te ñu yeewu nekk ñoo xam ne majeur wan nuhaata seen xel daal di leer nga xam ne du ñu nekk rek ñoo xamante ne nii ñoom lu ñu wax seen poche a tax déedéet te dañuy leer xalaat ci mbir yi même bu dee ne bokkuñu famille politique ñooñu lay doon pas ñoo bokk famille politique même bu dee bokkuñu sax parti mais nag xam nañ xam nga loolu dañ koy gis da gis ñoo xam ne moom c'est sûr que gars yëpp ay d'accord ne diw moom compétent na diw moom compétent na mais nag du bokk ci nguur gi duñ ko consulter euh, conseil xaw ma lan des sages wala sénat beeg ñooñu duñ ci bokk ndax bokkuñoo ak ñun wala ñu ne conseil xaw ma lan environnemental yu mel noonu diw du fa ne ñépp xam ne diw compétent na mais lu tax. ñépp xam ne li tax newu fa mooy ne daa bokkul ak gaa yi couleur politique mbir yi nag du loolu l'islam bi muy wax du loolu déedéet mooy ñi nga xam ne yaraahum mawdi'a ra'yi njiit bi mooy gis ne ñii nii ak foo man di bokk ak lu man di doon sa caste loo man di nekk ñu xam ne kii moom competent na ñu daal di koy euh, laaj boole ci ñi nga xam ne ñooy ci assemblée bi nga xam ne ñoom ñooy décider point yooyu ak sujet yooyu mu ne moo tax ñooy ñooy ulul ahlaami wan nuha ñi nga xam ne ñoom ñoom lañuy ñuy wax ahlul xalli wal tamit dañ ko koy wax mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo man di tekki ñoo man di fas ñooñu te ñooñu tamit ñooy tànn ay njiit tànn njiit du ne gars yi nañ leen voté ji ñépp loolu mooy l'islam mooy démocratie bi l'islam di l'islam daa wootewul sax démocratie déedéet déedéet <coughs> te loolu <coughs> insha allah dinañ ci gën a ñëw léegi pour nañ jeexal li imam al Cheikh Ahmad Shakir di wax ni mu ne nag waa léegi ci lan lañuy ñuy consulter mu ne fil masaa'il allati takunu mawdi'a tabadul lil aara il faut loolu nekk ci euh, ginnaaw bi ñu xamee ñi ñuy consulter ñooy ñan ñooy ñan ñooy ñi compétent ci mbir yi nekk les experts ci domaine bi ñuy waxtaane bi nga xam ne moom la njiit bi soxla xalaatu kenn ci administrés yi wala ñenn waaye ci lan lañuy ñuy waxtaane mu ne ci ay masala yoo xam ne ci ay sujet yoo xam ne ay sujet lañ yu at yoo xam ne foofu sujet yooyu lañ mën a weccante xalaat wa mawdu' al ijtihad te mu nekk sujet boo xam ne dina nangu effort d'interprétation fi tatbiqi ci ni nga xam ne noonu lañ koy euh, appliquer mu nekk sujet yoo xam ne moom dafa soxla loolu ñu waxtaane ko ci sujet yooyu summata ginnaaw gi njiit bi bu defee loolu xam yan façon sujet moo tax ma waxoon la sànq am na sujet yoo xam ne ay ku njaaloo nañ ko dóor téeméeri yar loolu amul am loolu lu nañ ci waxtaan ba ciy indi ay loi ci woy loi bi nee na déedéet loolu ci réewum réewum jullit du demee noonu charia dëkk buy doxal charia mukk amendement fa kan ngeen di amender buur yàlla ngeen di lu ay jaam naka la jaam di amender sangam ki la bind jox la xel mi nga yor tegal la ay loi nga ne damay amender ay wax ay ay ay loi amende man ngeen amendement man ngeen koo def ci seen façon loi yi ngeen yor yéen ginnaaw ba ngeen bañee yàlla defal seeni mbiri bopp moo tax du lu la lu tëb rek ñu ne aywa ñoxor lu ne njoxor njaay rek ñu ne nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci aywa consulter gaa yi te ginnaaw nag bu leen consulter ba pare mu ne summa yaxtaaru min bayniha maa yaraawu xaqan aw sawaaban aw maslahatan ginnaaw bu ñu leen consulter ñooñu moom nag njiit bi mu daal di tànn li nga xam ne moom la gis ne mooy dëgg ci mbir yi aw sawaaban walla ci xalaat yi jóge yépp mooy li gën a jub aw maslahata wala loo xam ne gis na ne lii mooy intérêt wu général mooy intérêt dëkk bi réew mi ci lii la nekk ci xalaat sàngam mu jël boobu bàyyi yeneen yi ci des voilà fa ya'zamu ala infadihi ghayru mutaqayyidin bi ra'yi fariqin mu'ayyan wala bi ra'yi adadin mahdud la bi ra'yi aksariya wala bi ra'yi aqalliya fa ida azama tawakkal ala mu ne ginnaaw nag bu mu gisee ba ne euh, xalaat bii mooy intere réew mi mooy intere umma bi wala moo gën a jub moo gën a dëppoog sharia texte sharia yi te moo gën a nekk dëgg léegi nag mu daal di jël décision ferme ngir doxal bi mu tànn ci yooyu te nag saa nekk koo xam ne dafa tënku day nekk koo xam ne da koy lié benn xalaat ci mbo ci ci ci ci ci ci mbooloo mi mu laaj non bu dee mille personnes lañu bu ñëwee ba tànn ci benn jeex na léegi dootuñ ne comme que nag laaj nga ñëpp consulter nga ñëpp léegi nag ah ñi ne projet bii lii nga ñu laaj moo gën ci réew mi na ko def ñoom ñoo ëpp kon nag ñoom ngay tànn déedéet ghayru muqayyid mutaqayyidin bi yi fariqin mu'ayyan wala kat ñoom diw ah fa la sëriñ sa ëppee wala ñoom seen famille ñu xam lañu kon nag comme que ñoom ñoo wax ni nañ dexal lii nañ ko def mu ghayru mutaqayyidin du nekk koo xam ne day tënku di ra'yi fariqin ci xalaatu benn mbooloo mu'ayyanin bu précis bu ñu xam wala bi ra'yi adadin mahdud manuñ ne ah ñoom nag bon mbooloo mi mi joxe avis tel ñoom ñoo ëpp kon nag ah, ñoom li ñu wax la ñuy def déedéet wala bi ra'yi adadin mahdud du ay mooy la règle de la majorité ça ne fonctionne ci ci bi l'islam di wax du règle majorité la bi ra'yi aksariya duñ ne waa ñoom un cinquième lañu de l'assemblée ñoom ñoo wax wala trois quarts de l'assemblée wala trois cinquième assemblée bi nee nañ kon nag ñoom seen bos lañuy ñuy jël déedéet laa bi ra'yi akthariya wala bi ra'yi aqalliya nekkul tamit que ne ñi ñoo gën a tuuti kon pour bañ leen isole isolé wan leen na ñoom faale wuñ leen nañ jël rek doxal li ñu wax quoi déedéet yooyu amul benn du lii du bari waay du tuuti waay déedéet léegi nag mooy daal moom li mu gis te loolu fokk mu am décision fokk mu am consulté na léegi nag mooy jël décision il faut mu jël benn ci décision yi loolu moom mën na ñàkk parce que toog rek naan waaye je consulte je kii sociaux ñoom ñu waxtaan seen biir kese te après doo jël non te sax duñu waxtaan seen biir yow dangaa war a nekk ak ñoom lu ku nekk li muy wax ginnaaw bu ñu waxee yow nga xool lan moo gën ci travailleurs yi bu dee ci loolu dañuy wax ak tamit euh, dëkk bi fi ñu toll réew mi fi ñu toll ci wàllu affaire chômage nan la ñuy def ba lijjanti ko bul xool ñii ñoo ñooy ah ñii ñooy syndicat bi dina rëy kon nag bu yoboo ma tënku rek ci lu ñu wax bu ma bañee trouble déedéet yow li gën ngay xool bu ko jëlee nag décision boobu tawakkal ala allah wa anfadha al azma ma marta mu daal di appliquer li nga xam ne moom la gis léegi mu ne moom ba léegi ñu ngi ci waxu Cheikh Ahmad Shakir ci umdatu tafsir bi mu def résumé euh, li nga xam ne mooy tafsiru imam Ibn Kathir annotation yi ci def ci wàllu wa shawirhum fil am mu ne wa min al mafhum al barihi alladi laa yaxtaaju ila dalil anna alladina amara rasula sallallahu alayhi wa sallam umira rasul sallallahu alayhi wa sallam bi mushawaratihim wa yata'assa bihi fiihi man yali al-amra min ba'di humu ar-rijaalu as-saalihun al-qaa'imuuna ala huduudillah al-muttaquuna lillah al-muqiimu as-salaah al-mu'addu az-zakaah al-mujaahiduuna fi sabiilillah alladhiina qaala fiihim rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam li yaliyani minkum ulul ahlaami wan nuha laysu humul mulhidiin wala al muhaaribiina li diini llah wala al fujjaar alladina yatawarrauna an munkar laa yatawarrauna an munkar wala alladina yazcumuuna anna lahum an yadacuu sharaa'ica wa qawaaniina taxaalufi tuxaalifu diina llah wa tahdimu shari'ata al islam ulaika haula wa ulaika min bayni kafirin wa fasiq mawdi'uhum as-sahih tahta as-sayf wa aw as-sawt la mawdi'a al-istishara wa tabadul al-ara Allah al-Shaykh Ahmad Shakir rahmatullahi alayhi ba léegi mu ne wa min al-mafhum al-badihi non dafa bokk ci nga xam ne moom <coughs> bon ça c'est naturellement lañ koy xam këne laa yaxtaaju ilaa dalil waaye mbir moomu soxlawul benn dalil këne alladina qaala fihim alladina non laa yaxtaaju ilaa dalil anna alladina umira ar-rasuulu sallallahu alayhi wa sallam bi mushaawaratihim mu ne dafa nekk loo xam ne naturellement la ko nit di xam nit ku naturel ku naturellement ngay xame ne ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom digal yonent bi alayhi salaatu mu consulter leen waxtaan ak ñoom ci mbir yi loolu naturellement ngay xam ne euh, ba pare mu digal ñi nga xam ne ñooy ñëw ci ginnaawam di nekk di yor mbiru jullit ñi moo xam ministre la moo xam président la moo xam lu man di doon moo xam chef de quartier wala lu man di doon ñu roy yonent mi alayhi salaatu salaam di consulter ñoom loolu c'est loolu naturellement ngay xam ne ñooñu mu ne ngeen consulter leen mooy wasaa yu hum hum boobu way hum rijaalu saalihuuna alqaa'imuuna ala huduudillah waaye jarul loolu naturellement ngay xam ne ñooñu du n'importe qui duñu n'importe qui mooy góor ñi nga xam ne fii nag bu nee góor pas jigéen amul ma foofu mooy duñ ne jigéen bokkul déedéet mooy ñi nga xamante ni as-salihuna ñi nga xam ne ñu baax lañu ñu xawaay way loolu naturellement nga xam ne ñoo ñoo tax ñuy wax al-qa'imuna ala hududillah ñi nga xam ne ñooy taxal ci déeli di déel ci déel yàlla yi mooy frontières yi yàlla teg ne bu ko kenn dépasser ñi nga xam ne ñooy respecter yooyu ay ndigaleem di yem ci ay tereem di moytu ay tereem tey jëfe ay ndigaleem waaye waaye képp xam nañ ne waaye ñooñu lay suñu borom di wax ñu consulter leen yonent bi aleyhi salaatu waaye ñiy ñëw ci ginnaawam di yor mbiru julli ñi ñooñu lañ wax al muttaquuna lillah waaye ñi ragal yàlla ndax boo ragalul yàlla sa intérêt bopp rek ngay wax wala sa intérêt camp wala sa intérêt famille wala sa intérêt fi nga bokk te tamit pot de vin yi foofu lay amee ñàkk ragal yàlla rek a tax corruption yi bay waaye waaye xam nañ ne waaye waaye ñi ñuy wax du borom pour de vin yi waaye ñi ñuy wax. mooy as-saalihuuna ñu baax ñi al-qaa'imuuna di aji taxaw ala xuduudillah ci déeyéen yàlla yi di ko respecté al-muttaquuna lillah way ragal yàlla yi al-muqiimu salaa ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawal julli faskatu julli yi moom taxul ñuy wax ñooñu taxul ñuy wax képp gis nga yii nii l'islam di wax wa shaawiruhum fil amr looloo tax ma ne la ay démocratie yi nii loolu du suuraa ku la wax kaddaab la li wax du dëgg amul nag da wax ngir daal di koy euh, yombal ci dégg-déggu nit ñi déedéet ndax darul la même chose ba nga koy yombal ci dégg-déggu nit ñi ñooñu ñu war a consulter al muqimu salaa aji taxawal way aji taxawal julli yi di julli koo xam ne sawaay moom du julli <coughs> laysa bi ahli li kooku kenn du ko consulter ndax kooku noonu xam nga mbir yi ñun moo tax suñu réew yi ñun <coughs> moo tax du problème mu compétence lañ am léegi mais problème mu ragal yàlla la te sax compétence boobu buñ demee ba ci biir nekkatu fa ndax dañoo désappris am dañoo désappris xamatuñ lañ xamoon yàgg fa di politique kese di fontu rek xamatuñ dara ba pare teg ci ñàkk ragal yàlla da ngay gis su compétence sax du def dara ndax ragalul yàlla ndax ragalul yàlla ku dul julli wala yow julli mooy sa dernier souci kooku bokkul ci ñi nga xam ne ñoom la l'islam naan ñu consulter leen non mooy ñun du ay affaire ñàkk compétence waaye ñàkk ragal yàlla moo ñu jàpp ñàkk ragal yàlla loolu dong mooy li nga xam ne moo ñu jàpp mu ne ñooñu ñooy almu almu addu zaka ñi nga xam ne ñooñu ñooy joxe azaka mais koo xamante ne nii yow li ko yàlla dénk mu ngi ciy fexe njuuj njaaj di ut ay compte yu ngi koy def ngir bañ a fay azaka ji nga xam ne mooy farata wala fay impôt wala fay ay taxe yooyu yépp ngir daw ko tax mu jël ko dugal ko ci ay offshore kont yoo xamante ne nii yu kenn xamul lañu fu nekk ñu dugal ko fa ci paradis fiscaux yi xam nga ne ñooñu taxul ñu naan ñooñu taxul du ñooñu naturellement la ñuy xam ne de toute façon du ñooñu la l'islam la yonent ma lay saab saab du ñooñu la ko yonent borooma ne nga consulter leen loolu minal mafhumi balihi naturellement nga koy xam kon ñooñu almuqimu salaa joxe ñooy ñiy joxe julli di ko defe ci te duñu ko sàggane tey joxe azaka almujahiduuna fi sabilillah di kër-këri seen lépp seen effort yépp ngir yàlla la waaw bu xeex jotee ñu pare bu dee moom moo taxaw ñu pare ngir joxe seen bakkan ngir yàlla waaye seen effortu biir ak biti lépp ñu daal di koy def di ci sonn ngir yàlla mu ne ñooñu alladina qaala fihim rasulullah ñooñu yonent naa lay saab-saam boroomam digal ko ngir mu consulter leen waay waaye ñii mooy ñii ma tudd te ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu yonent bi alayhi salaatu wax ci seen xàq ne li yaliyani minkum ulul ahlaami wan nuha ne na ma topp sama ginnaaw na nekk sama ginnaaw minkum bokk ci yéen ulul axlaami ñi nga xam ne ñooy ñi ñiy gént ulul axlaam mooy ñi nga xam ne dañoo majeur ay nit la ñoo xam ne ñor nañu wan nuhaa ak boroom xel yu leer yi ñooñu ñooy ñii mooy ñi ma lim nii man al Cheikh Ahmad Shakir lay suuhumul mulhidin ko waaye xam ngeen ne waaye ñu nekku ñi nga xam ne ñooy lee mulhid mulhid yi nga xam ne lu yàlla digle ñu def lu contraire di ay naafiq kibaar waay waay xam nga ne waaye ñooñ taxul ñu yoon walal muhaaribiina li diinillah waay waaye tamit du ñi nga xam ne ñooy xeex diine yàlla bi bii nag biti ñoo xam ne mooy doo ñu ne sharia bi nañ ko defaraat ay kooku kooku naka nga foogee ne kooku bokk na ci ñuy consulter ci dara wa shawirhum fil amr waxul ñooñu voilà mooy ne ñooñu dafa leer walal muhaaribiina du caagante ne ñi nga xam ne ñooy xeex li diinillaahi di xeex diine yàlla ji walal fujjaar du caagante ne ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi nga xam ne alladina laa yatawarra'una an kàccoor yi nga xam ne ñoom moom amuñu benn wara amuñu dara lu ñuy am mbañum rus moo xam ne dina tax ñu ne ah lu bon lii moom duñu ko def ndax bon yàlla da koy tere déedéet ñoom bise publiquement ay kii du dara ci ñoom duñ ne ah déet lii nag non du traverser sax seen xalaat du leen traverser naan sàngara du leen traversé toog fu ñu koy naane duñu leen ta taxaw ah, lii nag moom duma toog fu ñu koy naane ndax l'islam da koy tere mukkul idée mooy ñoom amuñu le fait que def lu baaxul ndax l'islam jamais la yatawarrauna an munkar loolu amuñu ko nga ne waaye ñooñu taxul ñu naan wa shawiruhum fil amri ñooñu bokkuñ waaw alf wala al fujjaar alladina laa yatawarrauna al munkar kàccoor way jomb ñaa jaamuñu bon ñi nga xam ne ñoom rusuñu di def benn bàkkaar bu man di doon non non bi ci gën a munkar ak julli jot ñu mën julli dara teewuleen ñu ne duñ julli boo xam ne c'est lay kooku kooku nga foog ne kooku noonu bokk na ci ñi suñu borom naan wa shawirum fil am wa amruhum shura baynahum mooy ñooñ koo xam ne yaa subhaanallah nee na jullit la nañ sax mu kenn koy julli mu déranger ko ndax nee na lieu bi lieu lay te ci moo xam ne kat réewum jullit la waaye mu ne waaye xam nga ne fujjaar yooyu taxul ñuy wax wala alladina yaz'umuna anna lahum an yad'u shara'i'a wa qawanina tuxaalifu diin allah waaye yow bokkul tamit ci ñi nañu consulter leen ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo jàpp di wax te gëm te di doxale këni am nañu les capacités am nañu droit di tëral ay acte ay loi wa qawanin ay canon ay loi yu ñuy tëral yoo xam ne yooyu yépp tuxaalifu diin allah dafa wuute ak li nga xam ne mooy diine yàlla ji wa bi mu al islam loi yooyu di dem à l'encontre shari'a bi ñu daganal prostitution ñoo xam ne ñoo def ci loi ne prostitution dagan na amal carte jaay sàngara dagan na ñoo leen ñu tëral ko comme ay loi waaye xam nga ne ñooñu taxuñ taxuñ ñu naan ñooñu lulu ñoom la alxuraan ne wa shawirhum fil am wa amruhum shura baynahum boo xamee yi ci ngay xam kàcc gu rëy gi naan démocratie mooy loolu mooy shura bi alxuraan di wax mu ne waaye xam nga ne ñii taxuñu boo xam ne jàpp nañ ne il sont habilités am nañu habilitation di teg ay loi ñu naan texte de loi bi diw moo ko moo ko moo ko ñoom ñoo ko bind ñoo ko defar léegi lii mooy loi bi loo xam ne day dem à l'encontre de loi li nga xam ne mooy charia bi suñu borom bi di ko piétiner wa tahdimu chariatal islam di ko màbb di saper ses fondations et ses et ses et ses murs mu ne ulaika ba léegi ñu ngi ci waxu ak Cheikh Ahmad Shakir mu ne gis nga ulaika haula'i wa ulaika gis nga ñi ma lim nii ne ñii nii du ñoom waaye loolu naturellement ngay xam ne ñii du ñii lay suñu borom ne ngeen consulter leen du ñii mu ne gis nga ñii nii ma ti lim ni wa ulaika ak gaa yi mel nii ñu ñu sori ñu mel nii ñoom ñu mel nii ñoo xam ne nii lañ mel hein mooy mulxiduuna yi naafiq yu màgg yaama xeexkatu diine yàlla yi kàccoor yi nga xam ne du ñu rusa def lu bon ak ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom am nañ droit di tërali loi yoo xam ne day dem à l'encontre de charia l'islam bi di ko màbb mu ne gis nga gaa yi ñu mel nii ñoom min bay ni kaafirin wa faasiq dañoo nekk entre ko yéefér ak koo xam ne ku génn topp la ak ak ku génn topp entre kàccoor mooy ne ku mel nii moom lenn rek nga mën a nekk soit nga yéeféer comme naafiq yi pire pire pire wala nga nekk koo xam ne yow faasiq nga mooy tax tàccoor la mu ne mawdi'uhum gis nga ñii seen place mm. as-sahih bi nga xam ne moo wér te dëgg bi nga xam ne moo waroon a nekk seen place dëgg ñii nii tahta sayfi aw sawt soit ñu ngi ñu cor seen baat wala ñu dumaleen yari l'islam dumale gaa yu mel nii ñoo xam ne ku ci nekk ci ñoom yare islam yow ribb na la ribb na la bu yàgg bu doon réew la mu ñuy doxal doxale sharia sa ginnaaw gaa ngi tërgën ndax yar la war fëgg yow kooku kooku kooku naka nga foog ne waa jooju waaye xam nga ne kooku foofu mooy palaasam la mawdi al istishaara wa aara kooku waaye xam nga ne palaasam nekkul foo xam ne fa la ñuy sottantee xalaat ngir mbiru réew mi ngir mbiru li nga xam ne mooy mbiru jullit ñi wa aaraaf foo xam ne fa la ñuy sottantee xalaat mukk waaw mu ne ba léegi moom a Cheikh Ahmad Shakir wal aayatul uxra beneen aaya bi nga xam ne moom la allaa'ibuuna bid diin ñii fooy diine ji di di di di di def seen symbole ginnaaw bi mu ne wa shawirum fil amri aaya boobu ci Ali Imran mu ne beneen aaya bi ñuy jël di ko def symbole mooy aayatu suuratu shura mooy aaya bi nekk ci suuratu ashura di suura saar boobu la consultation te ñu wax ko walladina stajabu li rabbihim wa aqaamu salaa wa amruhum shura baynahum beneen aaya boobu mooy bi nga xam ne moom la fokat yi jël def ko symbole di ko xëcc di ko tawee ko ñor di ngir mu niroog dëppook li nga xam ne moom la occidentaux yi di taxawal di ko wootewu ci réew yi naan système démocratique mu ne summa hiya mu ne aaya boobu kamasali hadil aaya wuduhan wa bayaanan wa sarah dafa mel ni aaya biñ jóge léegi dañ wax ci ñoom bu leer ci wa shawirhum fil amr dafa mel ni boobu wuduuxan ci leer wa bayaanan akuk leer ne nañu saraaxatan daal di leer ba amul lu ciy nëbbu mu ne aaya boobu thumma hiya maa kaanat xaasatan bi turuqil lil hukmi wa anzimati dawla dafa nekkul aaya boo xam ne sax dañu naan aaya la boo xam ne day ñëw di wax ni ñuy àttee ak arkaanu état bi nan lañ koy doxale du loolu rek sax lay wax du loolu innama hiya fi xuluqil mu'miniin at-taa'i'iin al-muttabi'iina amra rabbihim anna min xuluqihim an yatashaawaruu fi shu'uunihim al-xaassa wal-'aamma liyakuuna daydanuhum at-ta'aawuna wa tasaanuda fi sha'nihim kulli mu ne gis nga aaya bi ñoom moo tax boo gisee gaa yooyu tout le temps ci lenn rek lañ koy jàpp pour ñoom loolu ci wàllu état rek la nit ñuy doxale dëkk wa amruhum shura baynahum day wane ne démocratie moo fi ne mu ne su mooy leeralee ginnaaw li wax yépp di wane ne de toute façon ñi ñuy consulter ñooñ taxul façon nit yu mel nii ku mel nii rek mooy na sa bopp boo melee nii yow yow bokkoo tiis exclu exclu ndax même bu dee xam nga ci mbir yi dara yow yow wóoroo doo ko wóor wóoroo ndax faasix léegi mu ne moo tax mu ne summa hiya ma kaanat xaasatan bi turuq li hukm wa anzimati dawla aaya bi wa amruhum shura baynahum mais nekkul ne rek affaire wu mooy affaire wu nit ñuy doxalem réew ak niñ koy organiser rek lay wax fi xuluqil mu'minina at-ta'i'in aaya bi day wax li nga xam ne mooy jikkooy way ngëm yàlla yi nga xam ne way wommatu way topp yàlla almuttabi'ina amri rabbihim almuttabi'ina amri rabbihim ñi nga xam ne ñooy topp seen ndigalu boroom am na ñooñu lay décrire di wax ne gis nga ñooñu bokk na nag ci seen jikko am na min xuluqihim an yatashaawaru bokk na ci seen jikko dañuy consulter wante ci lépp am na benn euh, inondation yi dañ ñoo sonal mais ñu toog naan moo tax ñun on est des arriérés mentalement mais inondation yi am na suñu quartier ginnaaw raay jàmm gën Pikine Ndar Thiès euh, euh, Kolda Tambacounda Ziguinchor pourquoi tout le temps ñu naan état bi état bi mais nañu waxtaane mbir mi ñun ñi mu concerne nañu def dara daje xool trouver solution bu amee ñoo xam ne jàng nañ affaire ndox mi def nañu ay ingénieur lañ wàll wàllu hydraulique ak yu mel noonu xayrun nañ leen woo waaye tamit ñu gis ne maire diw wala pas diw ñoom xam nañ ci dara ñooñu nañ leen woo def consultation au niveau de la mairie bu mairie bu ko mairie bi doxalul ñun citoyens yi ñun waa dëkk bi lañ ko def daje yëgle ne bés sàngam dañuy waxtaane li nga xam ne mooy suñu problème inondation yi ñu sonal ak yooyu ciy juddoo ak maladie yi muy indi nan lañuy ñuy def la question mooy nan la ñuy def ngir évacuer fi ndox yi ba dootu fi taxaw mais jarul nguur jarul ñuy xaar ci nguur yi te ñun xam nañ suñu nguur yi nii ne bu dee ñoom ngay xaar doo def dara ndax fekk élection jegewul soxlawuñ la soxlawuñu la lu ñu décider dara di la laaj dara assemblée zéro nationale taxul ñuy wax loolu ce n'est que l'heure la poussière la bu ñuy sotti ci seen xar kanam yi ngir naxe ko du dëgg écran de fumée la rek du dëgg yéen ngeen dajaloo ñii ci seen xam-xam màcc ak ñeneen ñépp ñu fekke xam lan lañ fay wax lan lañ yenn solution lañu jël est-ce dañuy fexe ñun ñu fexe defaral suñu bopp bu laajee financement ñun nañ njëkk def ñu ne ñun kër gu nekk bu ko manee nañ joxe téeméer wala mille francs wala cinq mille buñ ko xeeb ku man lu ëpp lool defal ñu dajale ko xool nan lañuy jëndee tuyau wala def daal ut ñu ñuy defee benn bassin de rétention ndox miy jaar ci dëkk bi yëpp di dem foofu ut ñoo xam ne seen màcc dafa seen xel dafa màcc ci wàllu aménagement du territoire ñu bokk ci dëkk ci dëkk bi ci gox bi ñu wooleen te ñoom ñu xam ne lii seen mbiru dëkk la seen mbiru réew la wala boo gox bi ñu dëkk ñu bañ ne rek nañ ko marchander seen xam-xam tout le temps ndax kat yi fii ñun ñépp la concerné waaye bu jaree ñu fay ko ngir après moom mooy liggéey liggéey bi kooku dañ koy fay ndax liggéey bu ne dafa soxla ñu daal di fay ki koy def bu nee dama koy def majjaanan gratuitement se bien mais bu nee ne après nag bon ndax damay jëlal lii ak lii da may fay ngeen xool nan ngeen koy fay. ngeen waxtaane loolu wa amruhum shura baynahum moo tax subhaanallah moo tax mu ne mbir nekkul rek ay naka la ñuy taxawale état bi naka la ñuy doxale état bi élection yi ñëw nu aaya bi waxul loolu rek ak kan lañuy fal bu loolu rek lay wax day wax ci li nga xam ne mooy jikkooy way ngëm yàlla yi topp yàlla këni ñoom dafa bokk ci seeni jikko an yatashaawaru fii an yatashaawaru fi shu'unihim al-xaassa wal ñuy consulter wante di waxtaane seen biir seen biir yi nga xam ne mooy yi nga xam ne yu jagoo ci ñoom yu particulier waaye ak seen mbir yi nga xam ne yu général lañu baree koy bokk ñuy waxtaan ci seen yooyu li yàqu na ngir mu nekk day danuhum seen seen seen seen habitude léegi li nga xam ni habitude lay mujj nekk ci ñoom du lu ñuy forcer dañuy dem ba mujj nekk ñoo xamante ne nii seen habitude noonu lañuy mel ak ta'awunu mooy dimbaliwante li yakuna day danuhum ak ta'awuna mooy di dimbaliwante watta saan ñuy jàppale wante di dëgëralante fii sha'ni fii sha'nihim kulli ci seen mbir yépp ñu ciy jàppale wante ndax noonu wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa la alquran wax wala ta wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan jàppalante leen ci yiw ak ragal yàlla ta leen jàppalante ci wàllu bàkkaar ak li nga xam ne mooy noonoo yàlla lii mooy shura léegi nag yow nag dama lay laaj moo tax mu ne moom imaam al <coughs> ki Cheikh Ahmad Shakir wa majaalul qawli dhu sa'a wa fiima qulnaahu ibratun wa izatun wa mu ne moom ci lii nag ñu fi wax mu ne wa majaalul qawli gis qawli gis nga nag wax ji ci wàllu suuraa bi nii ginnaaw gudd la zu saa wax ji la yoo xam ne ju gudd la du lii rek waaye nag wa fii ma qulnaahu ibra li ñu wax daal doy na njàngat wa ida ak loo xam ne ku mën a waaru man nga ci waaroo jële ci wa kifaaya ta doy na inshaa allah bu soobee suñu borom subhaanahu wa ta'ala kon léegi lii mooy suuraa léegi nag képp ku la koy wax mooy le ñi ñuy consulter est-ce nii lañ nag déedéet kon xam nga rek l'islam di wax ak lii soree na waay waay sore na shattaana shattaana maa bayna haaga ak li l'islam di wax loo soree nañu du ñu benn kon nag nañu bàyyi li nga xamante ne nii mooy caaxaan yi ak yi nga xam ne mooy wax yi ñuy wax naan shura mooy lii loolu dëgg loolu noonu du dëgg te nag suuraa dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> daal di wax ci benn xadiis boo xam ne imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi moo ko soloo na ko noonu imaam Buxaari soloo na ko ci adabul mufrad ak imaam at imaam Ibn Maaja imaam Ibn Hibbaan daal dina koy wéral ñu jële ci seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullah mu ne yonent bi de aleyhi salaatu wassalaam nee na almustashaaru mu'taman ki nga xamante ne moom lañuy consulter kooku dafa war a nekk koo xam ne ku wóor la ku wóorul nan lañ koy consulter ci loo xam ne dafay laal mbiru mburu mbiru mbiru le général non oh! al mustashaaru ki ñuy mu taman dafa war a nekk koo xamante ni ku wóor lay doon te shura baraka la barke la am na benn xadis boo xam ne bu siiw la buñ ci wax mais xadis boobu moo tax am na ci yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne mawdu la na Abdul Quddus mi mu jaar ci moom